a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du fayaquulu al-imaamu al-hujjatul alam abu zakariyaa يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من كلام السيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام في الباب ثلاثمائة وخمسة عشر وخمسة عشر baabu taxliidi taxriimi al-yamiini al-kaadibati amdan walillaahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre bi nga xam ne moo doon trois cent quatorze doon xadiis biñ ci mujjoon gis moo doon mille sept cent onze mu ne woon wa an ibni umar radiyallahu anhuma annahu sami'a rajulan yaqulu laa wal ka'ba fa qaala ibnu umar radiyallahu anhuma laa tahlif bi ghayri llah fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man halafa bighayri llahi faqad kafara aw ashraka walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis chapitre trois cent quinze ba léegi ci kitaabul umuur almanhiyi anha mu ne baabu buntu taxliidi taral tahrimi taraayu xaraamal alyamin ngiñ gi nga xam ne alkaadiba ak nar la waaw am dan ci loo tey <laughs> waaw mooy ngay wax ci mbir moo xam ne yaa gën a tay ni li mais mu jaral la billahi maa ko moom sawaay kan moom orange bi keene maa ko moom kii moom ne moo ko moom te waa ji naan moo ko léegi waa ji ne day waat naan billahi maa ko moom te leer na moo ko tey xam na ne moomu ko mais quand mu tey waat kam <laughs> tar gu nekk ci xaraam gu loolu garal waaw Oh! délibérément <laughs> moom tax li li mu kàcc te moo ko tey di war naan yàlla seede na billaahi waxuma ko te leer na ko ne moo ko wax mu tey di kàcc buntu bii nag comme niñ gisoon bii weesu affaire ñi lay wax ba léegi ah, al imaam andiwu fii li nga xam ne mooy ay laaya comme ni ñu weesoo dafa indi euh, li nga xam ne mooy ñetti xadiis la fi indi bi ñu njëkk mu ne bon bi ci tegu nag gisaat gisoon nañu ko waaw buñ ci kiiwee après moom duñu ci yaa yàgga yenn yàgg yi parce que yaataloon nañ ko bañ ci àggee mooy deuxième xadiis bi moom dafa nekkoon loo xamante ne jotoon nañu kaa gis waaw waaw akbar waaw akbar kon ñu gis hadis bi nga xam ne mooy pi numéro un ci suñu bunt bi nga xam ne imaam wax nañu ni nga xam ne rahimahullah noonu la ko tudde waaw al imaam nawawi rahimahullahu ta'ala hadis 1712 mu ne an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man halafa ala maali imri'in muslimin bighayri haqqihi laqiya Allaha wa huwa alayhi ghadban qaala summa qara'a alaynaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam misdaaqahu min kitaabillahi azza wa jalla innal laziina yashtaruuna bi'ahdillahi wa aymaanihim samanan qaliilan ilaa aaxiril aaya muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon mu ne an ibni Mas'ud ah mu ne mu ngi jële ci doomi Mas'ud ji di Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu qaala mu ne nee na ne Ibnu Mas'ud nee na anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man xalafa képp koo xamante ne nii dafa waat man xalafa képp koo xamante ne dafa giñ ala maali mri'in waaw giñ fóola rek waaw <laughs> waaw faux ngir récupérer ngir nangu alalu way jullit bi gayri xaqihi loo xam ne amu ci àq de waaw moom daa dafa malhonnête kese mu ne kooku gis nga laqiyallah dina dajeeg boroomam ëllëg bu dekkee bu ko dekkalee juru pay ba wa huwa alayhi dina fekk boroomam daal di koy mere allahu akbar qaala nee na ginnaaw gi qaraa alayna yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàng ci ñun misdaqahu dëggal lii mu wax ci min kitaabillah ci aayam ci téeréb yàlla bi loo xam ne moo dëppoog lii mu wax ansa euh, tedd na wa jallata màgg na mooy inna alladina muy ne gaa yi nga xamante ne nii yastaruna ñooy jënd bi adillahi ci pactu boroom di tabaraka wa taala wa aymaani nag seen gi ñi samanan njëg qalilan gu néew ulaika gaa yooyee lahum amuñu benn cëru fil aaxirati ca al-aaxira wala yukallimuhumullah borom bi da leen a meree mere ba ëllëg du wax ñoom wala yanzuru ilayhim ta du xool ci ñoom jëme ci ñoom xoolu yërmande yawmal qiyaamati bésu taxawaay ba wala yuzakkihim te du leen setal ci bàkkaar yu ñàng yi ñu feen di ta pataata garaaw wala hum teñeel na leen adaabun bugal aliimun gu tara tara tar muy suuratu Ali Imran aya 77 moom na ila aaxiril aaya kon gis nañu mu ne bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu al buxaariyu al imaamu al hajjaaj al qushayriyu an moom moo ñoom ñoo ko solo waaw waaw akbar léegi laaj bu njëkk ñoom ñii dong ñoo kaa solo ñu ne di di xadis bu siiwa ngi xadis bi bokk na ci xadiis yi al imaamu ahmad ibnu muhammad di seen sëriñ solo woon na ko lu ko jiitu na ko seen mbokku taalib al imaamu abu daawuda solo ko at-tirmidhi ak ki nga xam ne waa ibnu maaja an-nasaa'i moo ko solo woon moo ko solowul voilà al imaam ahmad ibnu shu'ayb an-nasaa'i al imaamu al buxaari rahimahullahu ta'ala moo Euh, moom nag euh, da ko indi ci barab yu bari bari bari bari bari bari waaw waaw mais buñ jëlee bi nga bi niroog bii hmm, fu bari la ko indi waaw fu bari bi niroog bi mais sauf ko boobu bii du fi indi aaya bi nañ jël boo xamante ne bon même bu dee gudd na waaye nañu kaa jël waaw nañ jël bi al imaamu kitaabul aymaani wan nuzuur baabu ahdillahi azza wa jal mu ne haddathanii Muhammad ibn Bashaar al imaamul Buxaari mu ne nettali na man dong Muhammad ibn Bashaar di Muhammad ibn Bashaar ibn Usmaan ibn Daawuud ibn Kaysaan al-Abdi Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'aala di sëriñ wa kutubu sitta ñu xame woon ko ci Bundaar rahimahullah gane àddina 167 génnaat na 252 qaala haddathana ibnu abi adi mu ne ki nettal moo ibnu abi adi di Muhammad ibn Ibrahim ibnu abi adi Ibrahim as-Sulami Abu Amr rahimahullah al-Basri génnaat na 180 14 lool mooy li gën a dëgër mais am na wuute an Shu'bata ko ci Shu'bata ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti amirul mu'minin gane àddina entre quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept bu nekk wax nañ diggante boobu yépp génn àdduna 160 rahimahullahu ta'ala an Sulaymaan wa Mansuur mu jëla ko ci ñaari sëriñam di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi si yowoon ci al-A'mash al-Kaahili at-Tabaristaani al-asl al-Kuufi génn àdduna l'an 61 génn àdduna l'an 145 am na wute wa Mansuur di Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a as-Sulami al-Kuufi Abu Itaab génn àdduna 132 rahimahullah an Abi Waa'il rahmatullah alayhima Sulaymaan muy al-A'mash ak Mansuur an Abi Waa'il Waa'il ñu jële ji Abu Waa'il di Shaqiq ibn Salama Abu Waa'il al-Asadi di bokkoon ci asadu Xuzayma al-Kufi muxadram fekk na jamonoy Yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaye jotu koo gis génn àddina la 82 am na wuute rahmatullahi alayhi an Abdillahi ñu jële ko Abdullah moom waa Kufa lañ bu ñu jooyalee na Abdullah ci ci Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdirrahman al-Hudali al-Kufi génnaat na la 32 fële ca Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaati wa salaam kon mu ne an Abdillah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man halafa ala yaminin kadibatin waaw waaw li yaqtati'a biha maala rajulin muslim aw qaala axiihi laqiya allaha wa huwa alayhi ghadbaan fa anzala allahu tasdiqahu inna alladhina yashtaruna bi ahdi llahi qaala sulaymaan fi hadiithihi famarra al-ash'ath ibnu qays faqaala maa yuhaddithukum abdullah qaaluu lahu faqaala al-ash'ath radiyallahu anhu nazalat fiyya wa fii saahibin lii fii bi'rin kaanat baynanaa <laughs> fii mu ne Abdullah ibn Mas'ud da leen ne yonent bi saa saa nee na képp ku waat waaw yaat boo xam ne dangay ngay ab waatum nar la ngir lan ngir dog ci jël ci récupérer ci alalu jàmbur waaw moo xam nag alalu xobbet xobbet wala ay immobilier suuf wala leneen ak leneen wala fas wala nangam waaw aw qaala wala bu ne rajulun muslim wala axi mbokkam laqiya fekk day nar. kooku dina dajeeg borom bi wa huwa alayhi ghadban borom bi dina am dina tar mer ci kaw mu ne borom bi wàccee dëgëral dëggal lool innal ladina yashtaruna bi ahdillah léegi Sulaymaan wax mooy al moom ci càllaleem ni mu ñëwee ni mu ko solowee xadiisam mu ne al-Ash'ath ibn Qays nekk saxaaba boo xam ne moom itam Kuufa la ne woon radiyallahu anhu daal di leen romb ne leen waaw nan la leen Abdallah daal di nettali abu yeneen riwaaya Abu Abdirrahmaan mooy dakkantalu Abdallah ibn Mas'ud ñu ne ko lii lii la ñu wax mu ne waaw wax na dëgg de ci man nii la wàcc ak benn waay boo xamante ne nii <laughs> sama àndandoo boo xamante ne ci benn suuf benn teen bu doxoon suñu digganteeg maak moom waaw <laughs> léegi nañ jël bu bi bi ma doon xaw a moytu ndax boobu moo gën a yaatal euh, moom al Ash'ath ibn Qays <laughs> radiyallahu ta'ala an al-Kindi al-Kufi al Ash'ath ibn Qays ibn Ma'di Karim ibn Muawiya ibn Jabala ibn Adi ibn Rabi'a ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Muawiya ibn Thawr ibn Mu'ta Abu Muhammad al-Kindi al-Kufi sahaaba bu siiw radiyallahu anhu <laughs> génnaan ne la quarante am ñu ne quarante et un moom nan la demee woon xool imam al al-Bukhari ci kitaabul iimaan wan nuzuur baabu qawlillahi ta'aala innal laziina yashtaruuna bi'ahdillahi wa aymaanihim thamanan qaliilan foofu mu ne haddathana Muusa ibn Ismaa'il mu ne nettali nañu suñu sëriñ de Muusa ibn Ismaa'il al-Minqari al-Minqari mawlaahum al-Haafiz at-Tabuzaki Abu Salama al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent vingt-trois mu ne qaala mu ne haddathana abu awaana mu nekk ñu ne tamit abu awaana di al-Waddaah ibn Abdillah al-Yashkuri wa abu awaana al-Waasiti al-Basri al-Haafiz al-Bazzaaz gane àddina cent vingt-deux génn àddina cent soixante hmm? non génn gane àddina li nga xamante ne mooy cent vingt deux génn àddina cent soixante quinze voilà rahimahullahu ta'ala anil A'mashi gis nañ ko sax mooy Sulaymaan bi eh, eh, eh, kii waxoon amirul mu'minin Shu'ba rahmatullahi alayhima an Abi Wa'il gis nañ ko sax mooy Shaqiq ibn Salama an Abdillah mooy ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man halafa ala yamini sabrin voilà yamini sabrin képp ku waat ci waat goo xam ne mooy day engagé waaj loolu mooy yaminu sabr waaw nga xam ne ça s'engage yow devant le juge waaw loolu mooy yaminu sabr nga jël kàddu waat goo xam ne da lay engagé waaye lu tax mu def ko yaqtatu bi amal amri muslim ngir dog ci ngir daal di ciy récupérer jël approprié def mu boole ci moomeelam alalu waa joo xam ne way wommatu la mu ne laqiya allah koog dina dajeeg yàlla wa huwa alayhi ghadban borom bi mere ko de fa anzala allahu tasdiqa dhalik borom bi wàcc ngir dëggal lii inna alladhina yashtaruna bi ahdi allahi wa aymanihim thamanan qalila ila akhiril aaya mooy aaya bi ñu gisoon sànq hmm? léegi mu ne fa daxala al ash'ath ibn qays al ash'ath Ibn Qays daal di agsi radiyallahu anhu fa qaala mu ne maa haddathakum Abu Abdirrahman mu ana lan nga leen di nettali nii Abu Abdirrahman muy Ibn Mas'ud fa qaalu taalibe yi na ko kaza wa kaza qaala fiya unzila lii mu leen nettali ci man nii la wàccoon aaya boobu kaanat kaay ma wax leen lu mu demee woon kaanat lii bi'run fii ardin fii ardi ibn ammi lii damaa amoon sama benn tool sama benn teen ci sama suuf soo xamante ne sama doomu baytix waaw fa ataytu rasulallah sallallahu alayhi ma dikkal am na ci benn woo xam ne dana yëwu benn yahuudi la waaw waaw am na rek waa yuy wane ne waa ji bu doon yahuudi la yahuudi la woon mais dafa mel ni tuuboon na waaw <laughs> waaw <laughs> léegi mu ne fa ataytu ma dikkal rasulallah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fa qaala ma ne fa yoneen saa salaam bi ma ñëwee wax ko ko ne ko man waa ji sama tool sama tool teen bi la bëgg a jël ah, mooy suuf si la bëgg côté bi ma ci am lu bëgg a accaparer quoi yonent may saa saam ne ko bayyinatu ko aw yaminu ne ah am nga preuve buy wane ne yaa ko moom mooy lu leer am nga preuve wala boo ko amul man waat loo ko laa man mooy ngeen ñëw yéen ñaar ñépp waaw ma waat loo ko fekk saa da leen woo da leen a woo ñu ñëw gaa yi ñoo àndoon parce al yaminu al bayyinatu ala man idda'a yow boo ñëwee ne diw moo ma tooñ yaa wane ni preuve buy leeral lool. diw sama alal la jël yaa war a indi preuve buy wane ne yow effectivement ticket bi am nga ticket boo xam ne bi bind nañ ci produit bi te numéro de référence même bi la mooy mënul nekk leneen parce que numéro de référence bi nekk ci ticket bi mooy nekk ci produit bi yow amoo loolu amoo ticket bi amoo yooyu nga ñëw benn waaye yor ko nga ñëw devant le juge ne waa ji lii mu yor maa bu boobaa juge bi da la ah albayinatu ala man iddaa kii indi preuve ki tuumaal ki ne yow ki ki ne moo jël bu dee nag amoo preuve waa ji lenn lañ ko mën a wax mooy alyamin est-ce que pare nga ngir waat bu reconnaître ne yaa ko moom mii moomu ko bu waatee jeex na amul lii lii maa ko moom kii day kàcc non non non non <laughs> moo tax yonent bi alayhi salaam nee na mu ne ma bayyinatu ko aw yaminu ne ma achar sa preuve wala bu dee amoo preuve waa ji mu waat ne moo moom mbir mi <laughs> bu reconnaître qultu al ashas nee na ma ne ko ilan yaxlif alayha ya rasulallah ma ne yonent saa kii ragalul yàlla moo na ci endro ay kii ragalul yonent saa salaam kii yoon wat bu dee waat de moo mu mu récupérer sama sama sama affaire non da koy jël yonent saa salaam da koy jël de <laughs> inan kon day wat fa qaala rasulullah yonent bi saa saa wax ba booba ne sallallahu alayhi wa sallam man xalafa waaw ala yamini sabrin wa huwa fiha fajirun yaqtati'u fiha mala mri'in muslimin laqiya allaha yawma alqiyamati wa huwa alayhi ghadban waaw léegi nag est-ce que waa ji jot naa waaj <laughs> waa ji jot na après daa kii daa réussir ne eh waaye yeneen saa saam léegi ku reconnaître ci yenn riwaay quoi parce que am na yoon da day mel ni ay xew-xew yu métti yu bari la mais day jafe mu nekk lu bari. waaw waa ji biñ ne nii ñu ne ah yonent saa salaam léegi ki ki nga xam ne moom <laughs> bu ku ku ku reconnaître bàyyi ngir bàyyi alal ji ak ak bu bu ma bàyyi alal ji lan moom ci lan laay am mu ne àjjana waa ji ne kon baax na bàyyi naa laa wax <laughs> bàyyi naa bàyyi naa ko achan voilà <laughs> loolu nag mooy wane ne waa ji jullit la woon même bu dee ne ne bi yahuud yi la mooy yahuud yi la woon ci askan. wala rek muy ñoo xam ne waa Medina ji doon dugg ak eh, alliance ak waa ak yahuud yi ñu leen di woowe yahuud yi ak wala ñu jóge woon fële ca euh, Yaman voilà <laughs> léegi loolu la quoi loolu day mel ni waa ji <laughs> ah <laughs> waaw parce yenn riwaay yi dana bi mu ne waa ji day waat de yonent saa salaam ne ko aywa léegi waatal ah waay amee na ne agent indi sa seede yow ana shuhuudaka mu ne ko ah maa lii shuhuud yeneen saa salam aw ma benn seede bu ma mën a seedeel aw ma benn preuve mu ne ko kon yaminuhu mu ne lan yeneen saa salam sawaay mii daa ragal ya ila saa ragalul yàlla <laughs> sawaay idan yaxlifu kii day wat jël saa alal tuŋaañ la koy def idan yaxlif ci yenn riwaaya wa yadhab ma bi maali kii day ma ko alal yeneen saa la man ñàkk <laughs> <laughs> waaw waaw waaw waaye am na riwaay yoo xam ne comme ni ko maamal xam na xajar mu ngi koy yaatal bi muy saraa xadiis bi euh, bi mu déggee li yonent bari saa saa wax képp koo xam ne danga waat waat boo xam ne du dëgg ngir lekk alalu jàmbur kook danga dajeek yàlla mu mere am na yoo xam ne da lay dugal safara waaw waaw waaw in huwa xalafa kaadiban adxalahu llahu naar bu waatee ci loo xam ne naar la borom bi da koy dugal safara ak agence ne ma dem ma dem wax ko waa ji waa ji <laughs> mu ne ko kon eh, yëwénalal sama digganteeg yow waaw léegi ñuy wënal seen diggante quoi <laughs> waaw waaw waaw kon nag mu ngi noonee quoi loolu kon mooy xadiis baa ngi nii waaw di wane lii mooy riwaay imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaji ibnu Muslim al-Qushayri an-Nisaburi rahimahullahu benn bërëb la ko kitaabul aymaani non kitaabul iman <laughs> aymaan yi fee ci imaam Buxaari moom mooy iman bokk na ci hadiis njëkk téereb ngëm yàlla. mooy la euh, euh, euh, iman baabu wa'iid man iqtata'a haqq muslimin bi yamin mu ne wa haddathana ibn abi umar al-makki muy al-adani muy muhammad ibn yahya ibn abi umar al-adani al-hafiz abu abdillah al-makki rahimahullah génn àddina 243 ca al-baldatal mahrusa makkata al-mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima rahimahullahu taala qala haddathana Sufyanu makka la wax kon ban Sufyan la ibnu Uyayna muy ibnu Uyayna ibnu abi Imran Maymun al-Hilali mawla Abu Muhammad al-Kufi al-Makki sëriñ waa Hijaz gane àddina 107 génn àddina 100 98 an Jaami' ibn Abi Rashid mu jëlee ko naan Jaami' ibn Abi Rashid di Jaami' ibn Abi Rashid al-Kahili as-Sayrafi al-Kufi rahimahullahu ta'ala Abu Sahra ah, moom nag kañ la gane àddina kañ la géej àddina dajuma ko waaye ci beneen sëriñ wa Abdul Malik ibn A'yan mooy Imam Sufyan da ko jëlee ci Jaami' Abdul Malik ibn A'yan di Abdul Malik ibn A'yan al-Kufi rahimahullah ash-Shaybani mawlahum moom itam kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko sami'a ñoom ñaar ñu ne dégg nañ Shaqiq ibn Salama mooy Abu Wa'il c'est la même personne mooy Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il moo doon dakkan Salama mais Shaqiq la tuddoon ibn Salama mukhadram gis nañ ko sàng rahimahullahu ta'ala mu ne dégg nañ ko ñoom ñaar yaqulu mu naan sami'tu ibn Mas'ud din yaqul alhamdulillah waaw <laughs> waaw mu ne Euh, dafa am benn waay boo xamante ne nii dama dégg Ibn Mas'ud muy wax ah dama dégg Ibn Mas'ud muy wax sami'tu rasulallahi waaw ah. imam Muslim deux deux indi na ci euh, indi na ci deux deux versions mais nañ jël bii ñu nekk rek mu ne dégg na moom muy wax na yaqulu man xalafa ala maali imri'in muslimin bi ghayri haqqihi laqiya allaha wa huwa alayhi ghadban waaw xam nga lii la imaamu an-Nawawi kàddu yi leen qaala Abdullah radiyallahu anhu thumma qara'a alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam misdaaqahu min kitaabillah inna alladina yashtaruuna bi ahdi llahi wa aymaanihim samanan qalilan ila axiril aaya bii nii la indi moom al imaam bunu Mas'uud kii al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan waasi'a sinon bu dee comme du imaam al Buxaari indi dem guddi noonu al imaam Seydina Ash'as daal di dugg si laaj leen lool imaam Muslim moom la njëkk a teg daal di indi bi kon nag. lii mooy xadiis bi kon ci gàttal léegi mooy lëkkaaleem ak suñu buntu bi mooy lan mooy xadiis bii dañuy wax kon tar xaram bu mu xaraam ngay nar ngay ngay ngay ngay ngay giñ gi ñu kàcc boo xam ne yaa ko tey parce que bu dee waa ji tey ko loolu beneen affaire la waat ko waxoon nañ la nar ku la Imaam an naan waa ahlu na dañ ne nar mooy lépp loo xam ne mooy nga xabaare loo xam ne wute naat li li nekk mais bu boobaa nag est-ce waa ji day am bàkkaar wala déet loolu nag ça dépend est que bu dee boo ko tey park bi man mën naa bañ a tey ah wax benn mbir boo xam ne li mu wax ne lii la loolu wute naag li am mais moom daa jàpp ne loolu wax parce que ni mu gis parce daa xool comme daa génn gis benn waay seen benn ku sori mu foog ne diw la léegi bi duggee euh, ñu naan ko gis yow diw gisoo ko mu ne sii gis naa ko gis naa ko fële muy jël trambi ah, wala muy jël tadaa après waajooju si gis naa ko léegi mooy kooku xabaar la jox soit li mu wax mu nekk noonu wala du nekk noonu léegi léegi mu nekk noonu wala mu bañ a nekk noonu léegi bu dee ne waajooju nekkul sax foofu na waa ji bon boobu mu ngi toog mu ngi tàmbaa jour boobu léegi est-ce que waa ji li mu wax dëgg la dox de déedéet mais kenn du ne ko waa ji fenkat la narkat la parce que du lu mu tey mais bu dee moo ko tey waaw boobu nag sa foofu lay amee bàkkaar moo tax fii imaamu Nawawi rahimahullah tudde buntu ñu leer ne taraayu xaraamalu euh, kii boo xamante ne ngiñ doo xama ne nar la bu dee waajee ko tey parce que mën ngaa wat ci mbir mais si lii yaa ko moom fekk yow da ngaa amoon lu mel noonu nga jàpp ne sa bos la benn waaye naa loo ko moom nga wat ñeen dem devant le juge nga wat ne billahi lii maa ko léegi juge bi bàyyi koog yow ah parce que waaye amul preuve léegi nga dem ay ay deux yooyu doon seet xaw ma sa suufu kaab wala magasin dara rek daal di gis sa bopp ni hiit hiit man de man sama ndeke sama bosa ngi nii mais léegi est ce li mu waxoon dëgg la mais du dëgg mais est ce am bàkkaar moo amul bàkkaar mais nag du yem foofa ah, dañ naan ko léegi seetil waa ji nga ne ko ah ay la yëwan trouvé naa sama bos mu ngi nii lii ak lii la demee woon waaw kay boo tax il faut waa ji tay ko mooy di wàcc loo xam ne leer na la du dëgg nga wàcc pare wàcc loolu moo xaram loolu mooy taraayuk euh, xaram bu ma xaram ndax lu tax mooy dañ cee digleem sànjum yàlla mu lay dal ëllëg ci yeneen riwaay ne waa ji dina ko dugal sawar xam nga <laughs> imaamu muslim bi mu indi xadiis bi bu ibnu Mas'ud da teg xadiis bi nga xam ne mooy alqa kii Waa'il ibnu Hujr al-Hadrami prince bi <laughs> Waa'il moom prince la woon moom <laughs> moom këru buur la moom moom prince héritier la woon mu ñëw moom moom buur dëgg la woon moom moom moom en plus ay tikku buur dëgg la yoroon xam nga daa am ñoo xam ne ay bourgeois lañu waaw <laughs> gis nga daa am ñoo xam ne mooy la famille bourgeoisie ak ñeneen ñi bokkuñu am ah. rien que même bu ñàkkee nii sax seeni toogi waaye seeni waxin ak ni ñuy kii bokkul ñu bari ci nit ñi mooy na mooy parce que noonu lañ leen yare loolu lañ xam quoi te tamit bon dafa am ay affaire yu ñuy lu muy luñ leen di yare waa il bi tuub moo yow tuub yoneen saa salaam Euh, bi mu gisee mu ñëw yeneen saa sam daf premièrement dafa utal fu baax fu mu <laughs> ba pare ne Muawiya <laughs> Muawiya mel ni doomu Abu Sufyaan bi yeneen yàllaan ne ko àndal moom domaine sàngam domaine sàngam parce que buur la loolu la xam domaine sàngam demal nga yóbbu ko fa ne ko jox ko foofu yépp moo ko moom <laughs> léegi ñuy dem waa il war waa jël dafa war yi buur mu Muawiya di dox te amul solul sax dàll naaj xam nga taa naaju Medina yu tàng yooyu ak suuf si xeer yi mu ngi tàng jër Muawiya naan ko mais waaye euh, dooma supporter mu ne ko lan <laughs> yow yow xanaa xamoo ne yow dox gi may dox ak man bu la samay ñoñ gisoon yow dañ lay yëgati ndax dox gi nga ànd ak man di dox mu naan ko mais tàngoor bi mu ne ko dox gi ngay dox ci sama ronu wooy warukaay doy na la ombre waaye <laughs> saa yi gars yi bu ñu gisoon nga ànd ak man yow sa kot day yëkkati nga naan ma ay kaay ma ma ma sama gannaaw yow dox bi ma war ngay dox kese képp ku la gis yow da lay yow yow yëkkati naa la kot nga naan ma yéegal ma doxal <laughs> mu naan ko waaw dem ba ci karam mais waaye naaj yu tàng na de mun na ko saa <laughs> après nag moo li yàllay def xam nga affaire yi moom dara daa saxut fenn Muawiya ay at ay at di dem ba mu nekk xalifa nag xalifa jullit ñépp waa il ko teral ne ko mais waa il yaa ngi fàttaliku bi ngay door a tuub si ko bi la bi ma yeneen saa nee naa la yóbbu sa domaine bi mu la joxoon quoi suuf si mu la joxoon ma la fay yóbbu <laughs> manaan la naaj yu tàng na nga naan <laughs> bu bu manaan la naaj yu na nga naan man àgg ma ci naan mu ne ko non loolu moom <laughs> loolu waruma woon a doxale noonu parce que boobu da doon door a euh, da doon door dugg ci diine quoi amul woon manière yi nga xam ne l'islam ku mu yar même bu dee bourgeois ga prince ga c'est pas que prince la ngay doxale yenn yi quoi voilà même bu dee bëggoo koo supporter mais bu ko waxee noo xam ne vraiment da nga koy xaw a rabais waa il moomu nag après mu Ibn Mas'ud bi imam Muslim da cee teg bu waa il boobu dafa benn waay bu dëkkoon Hadramaut ak fu dëkk Kinda te loolu mooy ñoom ñii la mooy ñoom al-Asad ibn Qays xam nga kin bii la voilà mu nettali nettali bi waaw ci problème boobu ba euh, mu ne ko noo waaji day day wat kon waaw après yoneen saa salaam na ah waa ji demoon na bay waat yoneen saa salaam ne bi mu wanee ginnaaw mu ne amaa in xalafa ala maalihi li yakulu zulman la yalqayanna allaha wa huwa anhu murid waaw oh, bu dee ne day waat alhamdulilah ci alalu kii ngir lekk ko ci tooñ dina dajeeg yàlla fekk bu borom bi du mooyu ko mooy même nettali bii rek mooy kon. lii nii le fait que borom bi tabaaraka wa di wane boo fi lekkee alalu jàmbur waat ngir jël suufu jàmbur wala këru jàmbur wala euh, euh, euh, baraadaam jàmbur wala lu mu man doon si oto bi say waa voiture ngeen dem devant le juge waaye amul preuve nga waat ñu bàyyi koog yow yow di nga dajeeg yàlla fekk mu meral waaw te kat ca alquran faatiha lan la borom bi doon wax ñu ñaan ko waaw ghayril maghdubi alayhim ihdina siratal mustaqim borom bi yàlla na ñu gindi yoon wi nga xam ne moo jub xocc jóge ci yow di jëm ci yow siratal ladina yoonu ñi nga xam ne an'amta alayhim ñoom nga xéewalee ghayril maghdubi soxla yàlla bu ñu booleek yoonu ñi nga xam ne da nga yeen a mere alayhim wala dallin du caagante ñi sànk yow faatiha tout le temps loolu ngay ñaan ngir borom bi musal la ci yoonu ñi mu mere yow nga def loo xamante ne nag li may jural ci yow mooy meru yàlla yawmal qiyaam loolooy wane gravité wu kon di kàcc di fen di nar di waat naan bi léegi ma am bi léegi ma moo ko jël te leer na la da kàcc mooy dangay ngay dajeeg yàlla ëllëg mu daal di lay mere waaw benn bi safara la koy dugal bu fi waxee loolu mu tayku safar comme niñ ko gisee ci kii kon lii di wane gravité wu di waat waat yoo xam ne du dëgg waaye dañ kiy jànge li nga xam ne mooy euh, al Ash'as euh, mooy bi mu ñëwee hmm, nga xam ne daa ñëw laaj mooy du laaj ngir euh, bon daal di eh, weddeeg ak yu mel non daa laaj rek ndax daa génnoon dafa ne woon après mu génnaat fekk moom ñoom Ibn Mas'ud ñoo ne woon foofu léegi njàngale mi Ibn Mas'ud di jàngale mu bëggu ko woon a mu laaj waaw la leen kiy jàngal wax mu wax léegi fekk lan leen jàngal moom fa la concerné woon waaw mu wax ne loolu moo indi woon aaya bii wàcc am na nag di leen doo xam ne doon na wax mooy waa ji nga xam ne après tàkkusaan lay gaaral am marché bi loolu gisoon nañ ko aaya suratu Ali Imran yooyu yëpp mooy aaya bi kenn moo taxoon mu wàcc mooy dafa mën na wàcc ci ñaari xew-xew yooyu yëpp wala mooy ñu xewandoo wallahu ta'ala a'lam waaw ah, wallahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam kon loolu lu am am solo mooy kon waat nit na garder la waaw lépp loo xamante ne bu ko alalu àddina wala loo xamante ne nii mbiru yu suufe la moo ko jaral muy waat ci loo xam ne leer na ko ne du dëgg ngir jël alalu jàmbur yow alal ji loo ci bari la bari la loo ci du yàgg ak de waaw <laughs> du yàgg ak de wallahi sa dund gi li jot a jàll boo maytul am na ñoo xam ne ñoom ñoo gën a xam ne li jot a jàll ci seen dund ñoom yaakaaruñ ko dundaat waaw ñëw ba am ay soixante quinze ans di waat lool nag waxuñ la léegi boo amee dix-huit ans bu la neexee def non lépp ci yam ngenal la sauf que mooy loolu daa gën a tee tar nga gis ñoo xam ne di waat ci yoo xam ne ay nar kese waaw lépp loo xamante ni dañ naan mais waa ji waat kese moo koy maye ah kon de devenir am naa pare nañ ngir waat ngir am alal doon waaw waaw <laughs> wal iyaadu billah kook da ngay dajeek yàlla wa huwa alayhi ghadbaan waaw dañuy gis ne tamit nit ki jullit bi comme yoneen saa salaam ci mooy ginnaaw gi mu jàng mistaqan min kitaabillah mooy eh, eh, eh, njàngale ci diine loolu la alquran sunna alquran sunna wala boo waxee ab ab ab benn wax nga koy nga seet li nga ngay dëggal ci alquran ak sunna nga jaarale noonu daal di koy daal di koy wax comme yoneen saa saam mu ne summa qara alaynaa ginnaaw gi mu jàngal ñu mooy euh, dëggal ci alquran moom mi nga xam ne waa sadiqul masduq soxlawul euh, euh, lu mel nii ngir ñu xam ne li mu wax dëgg la waaye jàngale xam ne nii la waaw jàngale am jàngale daa war a tegu ci alquran ak sunna jàngaleen diine mais ay wax yu pompo rek ak wax yoo xam ne ci air bi rek la di nettali rek ñun ba ñu demee waaw baag sëriñ diw bañ àndee bañ demee ca tool ba nangam ak nangam après mu xiin après mu taw yow lépp ngeen ko wax ban njariñ la am non bañ laa gisut après ñu jóge fa ñu daal di daal di keroog demoon nañ sax kër ah sëriñ diw fa lañ fekk ñoom diw ñaanal leen ñu def fa waxtaan wu am solo sax daal di fay waxtaan fàttali wan ko maam yi ak ak ak mag ñeeg ñàngam après way sa way yow ba léegi léegi nag ñu ne ci ndagam diine lañ demoon ba ñëw ni ñu ëskay waa ñoom daal wax ngeen fi dara <laughs> loolu mooy lan <laughs> te kat wolof yi <laughs> wolof yi loolu lañ jàpp ne xam-xam lañ waaw mooy nettali yi ñuy dajale yi ñuy dajale noonu di ko dajale waaw di ko askanale sëriñ diw ba mu bari nga xam ne mën nañ cee def ay band li sekk doon wax rahimahullah wala ay kaset ñu jàpp ne waa ji loolu xam-xam la en tout cas du xam-xamu diine peut nag muy xam-xamu leneen waaw mais diine moom loolu du xam-xamu diine waaw loolu moom du xam-xamu diine waaw ku jàpp ne nag loolu moom mooy diine mooy yaa ngi nax sa bopp waaw kon loolu la wallahu taala alam léegi xadiis bi ci tegu dañ koy jàng rek mais gisoon nañu ko mooy duñ ko jaaraat insha allahu taala al imaam al moo xadiis biñ génn ak a bari njàngata mais dañ ci yem nii ah ah oui ah oui oui oui oui c'est mais on on se limite à ça kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moo di hadith 1713 wa nabi umamata iyas ibn Tha'labata al-Harisi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man iqtataa haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaba allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-janna faqaala lahu rajul wa in kaana shay'an yasiiran ya rasuula allah qaala wa in kaana qadiiban min arak rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaam al haafid mu di hadis bi mu ne waan abi umama mu ngi jël ci sahaaba boo xam ne dakkartalam abi umama nga ne ma lan Sudayy Ajlan ma ne la biir <laughs> kooku gën a siiw ci abu umama baax na sax sahaaba yi bu ne abu umama al-Baahili la ci nit ñi di jëmee kii non kii Iyaas ibnu ba boo delloo xaris fañ ko gisoon taxawoon nañ ci moom tuuti alxaarisi radiyallahu anhu anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man iqta'a haqqa imri'in képp ko dog waaw fexe ba ba ba jël ah alalu xaqa aqum ri in ab ab nit muslimin boo xam ne way ngëm yàlla la waxoon nañ la nag moo fañ jógee bañ koy gis man xarafala maali mri in muslim yow waxoon ne moo waa ji yéefér la garaawul naa wax mais c'est la même chose parce que yeneen saa san ni mu doon waxal julli la doon waxal te ñoo fa ëppoon mais ça ne veut pas man damay dem sàcc ab yahuud yi la ma ne ko juif ce ce juif là man dara fii xaaral ma ñëw ñëw ne bon waat naa ci yàlla laa wax devant le juge maa moom alors ko moom wala chrétien bi yow même tëkku bi moo dal sa kaw même tëkku bee dal sa kaw waaw xanaa borom bi waxul woon ci xadiisul dayaan yeneen saa salaam waxul ne amul kenn ku yoral àq benn ab jullit du balaa dugg àjjana dina ko fay naka noonu yéeféer bi bu yoralee àq jullit bi balaa moo dem safara dina ko fay keroog la borom bi naan ana dayaan man maay ki nga xam ne maay fayaakoon bi ku nekk dinaa la fay li nga doon kon bàyyi nañ wax bàyyi caaxaan yooyu waaw fii day wax xaqam riin parce que ñu ëpp ay jullit lañu woon waaye ça ne veut pas dire man athée bi damay ñëw fii génn le petit Nicolas bi gëmul dara fee euh, je ne veux pas dire que ku rek chrétien yéefar la eh, ah. non am na Nicolas yoo xam ne jullit lañu waaw parce que jullit c'est pas affaire tour waaw yi ko xamaa peut être musulman et rester ko xamaa voilà Jean rester Jean et devenir musulman sans changer son tour bu soxlawul di changer tour l'islam est diversité ku nekk yor tour ba nga yor ah ah na nekk daal tour boo xam ne du tour buy gaafalaateeg ak tour boo xam ne tour boo xam ne bu ñaaw la comme naan saytaan ku tudd saytaan moom yow dañ lay lëdaa yow saytaan njaay dañ lay dañuy changer tour ah waaye saytaan fan non loolu moom dañ koy changer moom ay Abdou Shams jaamu jaamu jant bi ban jant jant kan la moom déedéet kooku dañ koy changer waaw waaw mais ak tur loo xamante ne tamit rafetul quoi même waaw soxor njaay wala soxor caw yow soxor waaw tàng mbàq yu jeng yooyu dañ koy dindi ah non yooyu parce que loolu du tur yu nice quoi moo tax yeneen tubaab yi saa yenn tur yi waxoon gisoon nañ ko. bi al fa'lul hasan bu tuddoon yenn bu gisoon yenn tur rek daa yëg ñenn ñi sax leen doon soppi seen tur yi ah day soppi seen tur yi ne la non yow yaay nangam bàyyil tur boobu waaw moo tax yooyu daa war a am solo quoi waaw kon loolu lu am am solo la kon képp koo xam ne dafa dog man istata ah haqqa mri'in aqu benn waay muslimin boo xam ne bu wommatu la bi yaminihi dagge ko ci lan ci waat li ngay waat. faqad dëgg-dëgg awjaba allahu lahu naar kooku borom bi waral na ko safara su daggal muy xaar fu muy dugg ëllëg allahu akbar wa harrama alayhi aljanna ba pare xaraamal na ci kawam àjjana fa qaala lahu rajul benn way ni ko ci waaye yonent bi alayhi salaatu salaam waaye yasiira mais même bu dee li ko waat ba ko ci waa ji rëppuuti la bu doon tay ñu ne comme bu doon am miskit la am miskit sax la waat ne waat na billahi maa ko moom deke wene waagale ko moom ñu jox ko ko mu lekk ko ni même bu dee lu ndaw la yeneen saa sallam ne ma ne <laughs> wa in kaana qadiban min arak même bu dee benn bantu waaye soccu arak bu ñu damm sax li muy tuuti tuuti même lu toll noonu ku ko def lii moo lay borom bi dina la waral safara xaraamal ci ajjana boo fi waatee ba jël alalu jàmbur wala mbiru jàmbur he mu ne rawaahu soloona hadis bi muslimun al imaamu abul husayn muslim ibnul hajjaaji al qushayri an nisapuri rahimahullah hadis bi nii gisoon nañ ko hadis numéro 214 chapitre 26 baabu tahriimi zulmi wal amri bi raddil mazaalim woowu la woon waan abi umaama iyaas ibn sa'laba al haarisi radiyallahu anhu mu indi woon hadis bi waxoon nañ la dina ñëwaat war na ñëwaat hadis 1713 walillahi alhamdu wal na mu ngi nii gis nga buñ ko gisoon 214 yi 1713 gis nañ ko wali alhamdu wal minna lépp lees ci waroon wax waxoon nañ ko dellu fa foofu lañ gënoon a yaatal mbir mi walillahi alhamdu wal minna xanaa lenn rek lañ ci bu wokk mooy lëkkaale bi am ak suñu bunt yi mooy gravité wu tabaayu xaram di di waat waat boo xam ne waatu nar la te yaa ko tey mooy yeneen saa sam nee na ku def loolu ngir jël alalu jàmbur ak ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw bu la nee nag qadibun min arak san wala wa in kaana qadiban même bu dee benn ndogu benn bantu soccu la buñ dagg buñ damm loolu tekkiwul léegi lu ko gën a tuuti nag lu mooy dalaa bëgg wax rek lu mu tuuti tuuti tuuti même misqala dara lu toll ni atum ci àpp jàmbur boo ko sàkkee jël ko ci moom ci loo tay waat ne yaa ko moom ñu bàyyee la borom bi lii mooy li nga xam ne loolu la la borom bi tëkku est-ce que la ko teg am déet bu dee waajal woo xam ne moom da koo daganal comme li borom xam-xam yi wax dane waaye xam na lii lépp yi wax mais lii dagan na ci moom moom yéefér la lii mooy dal ci kawam bu dee duli la nag mooy ci machi ay borom bi la ne waaw borom bi mën na koo nattoo loo xam ne day tax waa ji nekk yéefér ëllëg ba pare lii daal wala borom bi mooy daal di koy jéggal waaw waaw du dugg àjjana ci ñu fay njëkk dugg moom bu deewee jullit waaw bu ko ko fayee mais mën na ko jéggal te tuubul wax waa ji mën na tuub après waaw tuubul sincère te tuub gi nag ça ne veut pas dire tuub naa sama diggante yàlla non la nga sàcc da nga koy delloo non gisoon nañ euh, charte ci tuub ah waaye jël alalu jàmbur ba pare yi dem sa yoon yow sa way iPhone am fexe nga ba sàcc ko wala téléphone am wala lennam ci waat boo waat après nga tuub du sincère mais après léegi téléphone bi da nga koy da nga koy garder kam doo ko garder da <laughs> boo ko delloowul te téye mbir bi mooy sincère waaw kon gravité quand di waat ci loo xam ne du dëgg waaw ba ciy jël alalu jàmbur hadis bi ne kooku borom bi waral na la safara.